أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kon ñu ñëwaat ci an-nahwu al-maysûr muy ci wàllu grammaire insha allahu taala ginnaaw bi nga xamante ne ni gis nañ bii weesu exercice lañ defoon gisoon nañ qawaidul imla yi règle imla yi gisoon defoon nañ avant lool tamarin yi am ne mooy exercice yi après ñu defoon leetre grameer yi ba ci ñu ngi gisoon hamzatul qat'i Ah, hamzatul wasli ah, hamzatul wasli lañ doon continuer comme niñ ko gise woon yële weesu léegi nag ci kuur yi ginnaaw fi'lul amri loolu gisoon nañ ko tamit ak qawaidul imla yi tey ñu war a gis ad-dama'ir nga xam ne mooy septième cours ci livre bi ad-dama'ir nag mooy am na yuñ ci jotoon a gis mooy pronom personnel yi ci lañu bokk comme en buñ naan ay je tu yu arabe yi ana anta anti antuma huwa hiya hum hunna nahnu yooyu noonu ak ci damaa'ir yi lañ bokk tey yooyu lañu war a gis nga xam ne fii da ko ci gina yaatal indi façon damir yi nga xam ne damair yi nga xam ne ñoo existé am yu bari sax daanaka yi yëpp gisoon nañ leen am na yenn rek yum ci yokk yoo xam ne dinañu ko gis ci biir inchaa allahu taala kon mu ne ad damairul muttasila avant loolu ñoo xam ne damir yi muy ad damair damair mooy plurielu damir damirun damairun wala damir damair loolu jamaa la façon jamon bii insha allah tamit dinañ ko gis pour pourquoi ñu ne damair ak fa ban façon jamaa la yi dinañ leen gis insha allah ci biir bu ñu ci tolloo bu soobee yàlla kon li gën a jara mooy ñu xam ne damir yi muy damair yi dañu composé wu ci deux mooy dafa am luñ naan damairun muttasila am lu ñu naan damaa'irun munfasila wala ad-damaa'irul muttasila wad-damaa'irul munfasila ak damaairul muttasila moo yu njëkk yi moo yi nga xam ne dañuy taqaloo ak verbe biñ nekk wala noo biñ nekk mooy egg par exemple pour mu leer mooy bu ñu leen di bind comme bu ma nee ba hu hu hu boobu damirun muttasila la damirun muttasil la ndax moom dafa taqaloo ak ki taa damay def kaaf def taa bi taa bu ñu xëcc après mu bind benn baa nga xam ne point tomb ci suuf haa bi ma kole ko ak baa bi nga xam ne hu lay doon kitaabahu le fait que ñuy kolewu noonu moo tax ñu naan hu bi di kolewoo kitaab ndax lii la woon moo bi lii la woon kitaabun ak hu ñu boole leen muy kitaaba wala kitaaba hu kitaabun moo nekkoon cosaanu kitaab hu bi mooy damiram di nga xam ne mooy dellu ci huwa mooy moom bu ma nee kitaab mooy téere hu mooy téereem moom kitaaba hu téereem mooy waa ji newu fi son livre ci français léegi le fait nag ñu kolewu noonu baa bi ak haa bi loolu moo tax ñu naan damirun muttasil dañuy taqaloo kitaabahu mais tamit mën na nekk loolu kitaab noo la noo ndax noowu mooy livre livre noo la mais tamit dina ñëw ci verbe yi nga xam ne dina am ci verbe bi comme bu ma nee Euh, daxal tu verbe daxala fi'lu daxala mooy dugg bu ma ko doon conjuguer au madi mooy dama naan ana daxal tu boobu noonu nekk ci ana bi tu boobu nga xam ne da taqaloog daxal nga xam ne dafa taqaloog laa bi laa beeg taa bi altu taa boobu damirun muttasil la moom tamit comme ni nga xam ne moom lañ ko gisewoon kon ñu gis ne kon damirul muttasil wala ak damairul muttasila mën nañu nekk ci nom mais tamit mën nañu taqaloog nom mais mën nañu taqaloo ak verbe léegi façon damair damirul mu ak damairul muttasila mu ne ñu liir lim wax mu ne mu def ay case euh, dafa def ay case tableau tableau ay tableau la def mu def damairu sarfi mithlu damaa'iril maadi wala damaa'irul mudaari'i wala damaa'irul amri wala damaa'iril amri mu ne kon damaa'iru sarf mooy damir yi nga xam ne ñoom dañuy taqaloo ñoom yu sarf la sarf mooy lu jëm ci conjugaison mooy dañuy jàllarbe ko ndax conjugaison dangay jël benn mot benn euh, verme nga mën koo changer comme akala bu ma neexee bu ma nee ana akaltu antum akaltum wala ana ci fin lu ma ma euh, daxala bu ma jëlee daxala par exemple daxaltu bu ma nee fi'lul mudari daxalu daxaltu dama naan an anti na nga xam ne daxala la kii nga gis ni muy changer nga xam ne euh, bu dee mudari comme ni ñu ko waxe woon mooy ne da ngay gis ne fin bi ak début lettre yi da ngay gis ñu ñu changer lu bari nga xam ne yooyu day am ci fin lu mudaari ak fin lu maadi nga xam ne verbe bi day changer nga xam ne dañuy changer kii mooy damin damairu sarf mooy damir yi nga xam ne ci conjugaison wàllu conjugaison la mu ne comme damairul maadi comme damir yi nga xam ne ci maadi lañ bokk comme bu ma nee benn fin lu maadi bu ma jëlee xareja bu ma nee ana xarajtu taa boobu tu boobu noonu damir la bu ma nee tamit anta xaraj ti ti boobu ma wax noonu damir la bu ma nee euh, anta euh, daxalta wala xarajta ta boobu ak anti xarajti yooyu ay damir lañ yoo xam ne ci fi'lul maadi lañ leen di fekk waaye tamit bu dee jamaa dama naan bu dee daxala dama naan hum daxalu daxalu boobu ma wax nag waaw boobu noonu di xëcc laam bi nga xam ne daxa luu laay wax waaw boobu noonu waaw boobu nga xam ne day xëcc moom ci damir yi la bokk waaye bu ma nee hunna daxal na nga xam ne mooy jigéen na L avec S daxal na naa boobu nga xam ne moo nekk ci fin bi comme yi nga xam ne ci livre bi moom lañ ne woon moo nekk en rouge biñ ci tollee bu yooyu noonu ay damir lañ yoo xam ne damir muttasila la yoo xam ne dañuy taqaloo ak verbe maadi ndax verbe maadi buñ ñëwee ngir gën a gàttal dangay gis ne kon huwa amul hu bu dee faala dañu jël verbe bi comme ñu jëloon faala faala gisoo ko ci hiya faala tamit noonu mais bu ma ñëwee ci anta anta fa'alta taa boobu damir maadi la di ki eh, damir muttasil la boo xam ne fi'l maadi la nekk bu dee jigéen anti fa'alti ti boobu noonu moom damir la muttasil bu ma nee ana fa'altu tu boobu damirun muttasil ma ne huma fa'ala alif boobu noonu di xëcc la bi nga xam ne verbe bi fa'ala la pour huma pour ñu xam ne naa lañ duel lañ faala loolu di xëcc noonu alif boobu xëcc la bi ba ñu xam ne duel la moom ci damirun muttasil yi la bokk mooy ba léegi yii yépp boo gisee ni ñu koy bindee day taqaloo day taqaloo ak verbe bi ñuy faala nga ne huma muy ñaar ñu jigéen faalataa faalataa boobu taa boobu noonu nga xam ne mooy marque féminin bi alif bi ko xëcc loolu damir muttasil la nga ne antuma faaltuma tuma boobu noonu damirun muttasil la antuma beneen bi faaltuma tuma boobu damirun muttasil la ndax nahnu muy ñun faal naa naa boobu di xëcc noonu boobu noonu nga xam ne mooy marqué pluriel bi kooku it damirun muttasil la moom it hum ñu ñëw ci pluriel bi hum faalu faalu waa boobu noonu di xëcc waaw boobu di xëcc luu bi lu bi moom damirun muttasil la na tamit boo ñëwee ci faal na na boobu noonu damirun muttasil la antum faal tum tum boobu damirun muttasil la antunna faal tunna tunna boobu damirun la nahnu faal naa naa boobu it damirun muttasil la kon nga xam ne gis nañ damairu sarf yi nga xam ne ñoom dañuy nekk ci conjugaison lañ leen di fekk damir yi nga xam dañuy taqaloog verbe yi gis nañ kon yi nga xam ne au passé la jël exemple euh, verbe la léegi mu ne damairu sarf mithlu damairil ginnaaw bi mu waxee mithlu damairil maadi mu teg ci ak damairil mudaariyan yi kon mudaariyan ñu ñëw ci mudaariyan moom jël benn verbe conjugué wu ko ngir ñu xam yan ñooy verbe ki damiru muttasil yi ci nekk bu ma jëlee verbe chariba euh, mooy naan na bu ma nee huwa dama naan huwa yashrabu ma ne hiya tashrabu anta tashrabu laay wax anti bii na ci anti tashrabiina boobu noonu yaa boobu noonu nekk ci mooy yaa bi nga xam ne mooy xëcc iina boobu moom ci damaa'ir muttasila mu damaa'ir muttasila yi ci la bokk mooy anti taf taf'aliina boo gisee ci kaw huwa kon huwa yaf'alu bu dee dañuy dindi yooyu nga yaf'alu gisoo fi damir tafaalu gisoo fi damir bu kolewu ak verbe fa euh, kii boog euh, shariba tashra yashrabu huwa huwa yashrabu amul damir boo ci gis ci ci yashrabu bi waaye bu ma nee hiya hiya ma génne hiya tashrabu rek lool amul damir mais bu ma nee anti na mooy yow ku jigéen ki yaa ngi naan loolu yaa boobu di xëcc ba ci iina bi ii boobu moom damir muttasila damir muttasil la ci fi'lu mudaari bu ma nee ana af'alu foofu it amoo mooy af'alu rek huma boo ñëwee ne yaf'alaani yaf'alaani nañu génne huma yeeg yi may njëkk a wax dama bëgg rek mu leer pour ñu xam ne verbe bi lii la mooy verbe bi pronom bii moo ko jiitu looloo tax ma koy wax mais yii nii ay huwa hiya anta anti ana yooyu ci damir yi lañ bokk comme ni nga xam ne gisewoon nañ ko mais yooyu mooy deuxième partie bi ndax dañ la ne damir yi wala damair yi dañu composé wu ci deux damairun la ak damairun la ay huwaak anaak yooyu ñoom ci damairun la mooy yi nga xam ne day tàqale ko ak verbe bi ci yooyu la bokk ndax bu ma nee huwa bu ma bindee huwa huwa dama koy bind à part verbe bi dóor a ñëw ana dama koy bind à part verbe bi door a ñëw kon damir yooyu taqaloo wu ñoog verbe bi alors que ñun damir yi ñu concerne nii mooy yi nga xam ne day taqaloo verbe bi léegi kon huma bi bu ma nee tafaalaani mooy laani boobu alif boobu di xëcc laa bi ba laa ni ñaari alif yooyu ci ñaari huma masculin duel masculin ak duel féminin yi alif boobu noonu damir la muttasil antuma tafalaani alif boobu di xëcc laani bi moom it ci la ak beneen antuma tafalaani it loolu la nahnu nafalu yoobu amul hum yafaluuna yafa ci yafaluuna waaw boobu noonu di xëcc luu bi yafaluuna wala yashrabuuna bokk boobu lool ndax verbe shariba lañ jël mais verbe boo jël baax na yi ay exemple rek lañ waaw boobu di xëcc uuna bi yashrabuuna hum waa boobu di ko xëcc damir muttasil la hunna yashrabna na boobu nekk ci fin bi damir muttasil la antum tashrabuuna waaw boobu di xëcc buu bi buuna waaw boobu damir muttasil la antunna taf tashrabna na boobu noonu moom damir muttasil la nahnu naf'alu boobu amul ci naf'alu rek boo ko jëlee léegi kon ñu ñëw kon pare nañ ci fi'lu maadi ak fi'lu mudaari gis nañ damir muttasil yi nga xam ne ñooy taqaloog verbe bi léegi ñu ñëw ci fi'lul amr fi'lul amr euh, comme niñ ko gise woon moom bariwul ay prono anta la anti antuma antuma antum ak antuna anta dama naan anta mooy fi'lu am amr mooy loo xam ne damay joxe impératif damay joxe ordre bu ma nee anta udxul mooy dugal boobu udxul rek udxul loolu amul damir bu ma nee anti udxuli udxuli boobu ma wax ci anti yaa boobu di xëcc lii bi udxuli yaa boobu di xëcc nga xam ne mooy xëcc laam bi lii bi boobu damir muttasil muttasil la mooy dafa taqaloo uddu xu lii la bi day taqaloog yaa yaa bi la bi day taqaloog yaa mi ma ne uddu xulaa alif boobu di xëcc laa bi moom damir muttasil la bu ma waxaatee antuma uddu xulaa boobu di xëccaat lam bi day nekk damir muttasil la antum if euh, uddu waaw boobu di xëcc euh, luu bi laam bi noonu daa biñ maas lu bi waaw boobu di ko xëcc damir muttasil la antun na udxul na na boobu nekk ci fin bi damirun muttasil la kon yooyu noonu mooy yi nga xam ne damir yi nga xam ne muttasil yi nga xam ne dinañ leen fekk ci fin lu maadi nga xam ne day kolewu ak verbe bi instant bii nañu jàpp nañ dindi ay huwa ak ana anta anti nañu leen dindi mais bu ñëwee rek comme ma ne la verbe shariba ma ne sharibtu ci maadi sharabta sharibti yooyu lañuy wax nga dindi yee boo ñëwee ci yooyu ci lañ newoon mooy kon da ngay gis ne verbe bi ci boppam damir bi day taqaloo ak moom moo xam maadi la moo xam mudaari wala amr la kon yooyu mooy damairu sarfi léegi mu am ba léegi ñu ngi ci partie bi ñu la waxoon boo ko jàppee première partie bi ad-damaa'irul muttasila mooy damir yi nga xam ne day taqaloo ak verbe gis nañ leen ndax moom lañ gis maadi au passé mudaari au présent continu ak amr ak subjonctif ak impératif ci lañ leen gis yooyu bu nekk wax nañ bi nga fi nga xam ne foofu la damir yi di nekk damir damaa'ir muttasila yi loolu yëpp nag yi ñu joxe yi yëpp ay verbe la daxala lañ joxe shariba faala akala lu la neexee lama euh, euh, labisa lu la neex labisa bu la neexee verbe bu la neex mais yooyu ay verbe lañu yoo xam ne damir yi dañuy taqaloo moom léegi nag mu des yeneen mu def beneen case beneen tableau boo xam ne dafa def ad-dama'irul muttasilatu bi fi'l ad-damaa'iru al-muttasilatu bi fi'lin mooy damir yi nga xam ne sta cette pa cette fois-ci nag damir yi dañuy taqaloo non ak par dañuy taqaloo ak ay verbe mais dañuy taqaloo fii pas ak ay verbe mais dañuy taqaloo ak ay non euh, ah, euh, bi fi'lin ngi ñëw ci non dama dama ju ad-damaa'iru al-muttasila lii la lañ liir d'abord mooy beneen tableau bi ad-damaa'irul muttasilatu mooy damir yi nga xam ne dañuy taqaloo bi fi'lin ak verbe comme yi ñu gis sànq ak nga xam ne ñoom ci biir verbe bi lañ bokk mooy damaa'iru sarf yi moom lañ njëkkoon a gis nga xam ne ñoom booy boo koy conjuguer ci biir ci la kii bi di nekkaale damir bi nga ne akalu waa boobu di xëcc lu bi la la lu bi moom ci damir yi yooyu sarf sarf moo tax mu demee noonu bu dul woon sarf bi mooy conjugaison bi bu dul woon du conjugaison bi comme ma ne la verbe akala doo ñëw rek di ma defal loolu mais le fekk que ma ne la conjuguer ak hum nga ne ma akalu loolu moo waral lool moo tax ñu naan damairu sarf léegi nag mun am damairul muttasila mooy beneen case beneen table bi yi nga xam ne dañuy taqaloo bi fi'lin ak ay verbe nga xam ne verbe bi cette fois-ci euh, yële boo gisee dinañ gis euh, différence entre euh, yi ñu jóge léegi nga xam ne conjugaison bi moo waral mooy day nekk ci biir conjugaison bi ci biir verbe bi sharibu wala sharibti yooyu noonu nga xam ne ti bi ak u bi xëcc lale baa bi yooyu ci biir conjugaison conjugaison moo ko waral alors que yii verbe bi li ñuy jël mu ne damaa damaairun muttasila bi fi'lin damaairun muttasil yi nga xam dañuy taqaloo ak damir yi nga xam dañuy taqaloo ak verbe comme verbe boo mën a jël mu ne daraba hu xam nga verbe bi daraba la mooy dóor dóor na ñu yokk ci hu daraba hu haa boobu noonu hu boobu day nekk complément d'objet direct xam nga fële ci verbe yi ñu gisoon sànk nga xam ne conjugaison la ñoom nekku ñoon complément d'objet direct ay sujet lañ sax mooy bu ma nee bu ma bindoon benn la analyser ma verbe bu ma bindal la akalu tufaaxata yow bu boobaa ma nee la conjuguer da naan waaw boobu moom damir muttasil la mais fa'il la lool nga may wax mooy ne waaw bii xëcc noonu nga xam ne damir muttasil la sujet la ndax loolu ci sarf lañ nekk mooy ci conjugaison mais bu ñëwee fii mooy verbe bi lañ jël ma ne comme dara ba dóor na hu moom mooy dóor na ko hu boobu complément d'objet direct la mooy kon da ngay am verbe yi tableau bii ñu nekk mooy kon daam damaa'iru muttasila yoo xam ne day taqaloo bi fi'lin ak verbe comme darabahu wala mu taqaloo bu dul verbe it mu taqaloo ak xaraf aw bi xarfin wala mu taqaloo ak liñ naan xarf mooy particule comme am na ñu gisoon bi ñuy gis ay fii yi fii boog euh, astaghfirullah fii ay an ala yooyu ay xaraf lañ ay particule lañu nga xamante ne ni ay taxta fawqa ala yooyu yépp ay particule la yoo xamante ne nii ñoom damir yi dañuy dugg ci ñoom nan lañuy duggee ci moom par exemple bu ma nee ala ala mooy ci kaw ma bëgg a wax comme taabal ji ma ne ci kaw taabal ji de am na benn montre bu ci nekk ma ne alayha au lieu ma ne ala taawilati ci kaw taabal ji ma comme que taawilat moom féminin la ndax am nañ taa taa bi nga xam ne taa féminin la mooy taaw tanis nga xam ne taawu féminin la taawilatu ak comme ay aishatu wala ma ne at tufaaxatu taa yooyu taa féminin lañ comme que am naa ko bu ma bañee tudd ne ci kaw taabal ji ala taawilati man naa wax rek alay haa nga xam ne damay changer at taawila nga xam ne féminin la ak haa haa nga xam ne moom marque féminin la mooy kon alay haa ci kawam au lieu ma ne ala saa saatun dama naan alayha saatun mooy kon ci kawam de am na benn montre bu fi nekk alayha ha boobu noonu ma def noonu xam nga alaa nee nañ la particule la mooy xarf la xarf boobu dañ cee dugal lan ha alayha kon ha boobu mooy nga gis ne kon damir muttasil yi day taqaloo ak ay xaraf wala fii bu ma amee xarf jar yii nag ay xuruuf jar la comme ay an fii yooyu dinañ leen gis xuruful jar yi am nañ tamit seen cours insha allah léegi comme ay fii ala taxta fawqa yooyu noonu bu ma nee comme fawqa ma am fawqa mën naa cee dugal euh, pronom ki ki euh, damir muttasil mën naa ci dugal comme bu man amee fawqa mu am ñu bari ma gis ne comme buñ naan seen kaw de Euh, comme buñ naan dafa mel ni ci seen kaw bopp yi ay picc moo fi ñoo ci nekk dama naan ka an na fawqa ru'usi him ru'usi him boobu mooy remplacer ñu bari ñi wala comme si bu ma ne woon ka an na ah ka an na fawqa ru'usi naasi dafa mel ni de ji kaw bopp nit ñi léegi nit ñi bu ma neexee ma dindi leen changer leen ak hum mat bu boobaa dama naan ka an na fawqa ru'usi him him boobu noonu nga xam ne fawqa moom particule la him dugg ji loolu lañu naan damir muttasil boo xam ne dafa taqaloo ak particule muy xaraf muy comme fawqahum ak alayhi wala alayhi alayhuma alayha alayhum na yooyu yépp wala anhu anhu na yooyu yëpp ay dangay gis ne ay particules xaraf la ñoo xam ne damir muttasil day mën a ànd ak moom wala mu ne ginnaaw bi nga xam ne nee na ad damairul muttasila bi fi'lin joxe woon exemple daraba hu mooy verbe bu la neex ngay jël bu la neexee nga yokku ci hu wala ha wala ka daraba ka daraba ki kon bu boobaa bu dee fi'li yi damir muttasil yi nga xam ne ci fi'l bi fi'lin danga naan ban nga wax comme ñu jël bu nekk exemple comme ni ñu defoon ci bële comme bu dee ki fi nekkul ma ne il darabahu ghaiba mooy ku fi nekkul te góor bu dee ko jigéen la mën ma ne darabaha bu dee ki may waxal la te mu nekk góor ma ne darabaka mooy dóor na la mooy ki ko dóor xamaguñ ko mooy buñ nee rek daraba ka mooy waxuñ sujet bi mais daal complément d'objet d'être mooy ka ak hu ak ha wala muy ko jigéen ma ne ko daraba ki walla bu ma nee daraba ki fulaan mooy mën naa nekk forme question dara ba ki fulaan mooy bu ma laajee ndax fulaan moo la dóor fulaan mooy machin rek mooy quelqu'un bu ma nee diw moo la dóor waaw diw bu ma nee wala yooyu mooy dangay gis ne daraba ki mooy ne ki ñu dóor mooy kan mooy ki bu dee jigéen la walla wala almutakallim bu dee man man mooy comme bu ma amee comme buñ ne iyaaya wala iyaaka dañuy gis ne ka bi mu ngi foofu ya yi tamit mu ngi noonu walla ma ne daraba nii yaa boobu noonu nga xam ne ci man mii la dellu man lañ dóor walla ma ne bu dee dara darabahuma darabahuma bu góor ak bu jigéen darab darabakuma darabakuma darabanaa walla darabnaa wala darabanaa mooy dóor nañu darabanaa fulaan mooy fulaan diw moo ñu dóor wala bu dee jamo ma ne hum bi bu dee man nga am bu dee hum bi moom day dugg ci verbe comme euh, hum hunna comme ni nga amee rek euh, hu huma da ngay am hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna ya mooy yaa man bi naa ak naa léegi loolu mooy ci verbe daraba yi bu dee verbe la xarf gisoon nañ ko ko may an na an nii fawqa anhu et cetera nga xam ne kon damir yi ñooy li mujj li ñuy mujj bind ay huyeeg daraba nii ay akalahu yooyu akalahuma yu mel noonu nga xam ne ñooy nekk ci fin bi huma yeeku lool damir muttasil la bi xarf mu ne aw bi ism ad damairul muttasila bi fin liin gisoon nañ ko aw bi xarfin moom lañ gis léegi aw bi ismin wala boog ci tur mooy boo xam ne da taqaloo tur comme bu ma ne kitaabun kitaabun la joxe comme ma ne kitaabu hu mooy téereem hu boobu damir muttasil la boo xam dafa taqaloo ak lan dafa taqaloo ak non comme bu ma nee bay tuhu mooy këram hu boobu wala ma ne baytu kum kum boobu seen téere seen kër wala ma ne daaru kum seen téere wala daaru kun na yéen jigéen ñi seen kër ainsi de suite wala bilaa du kum seen dëkk wala bilaa du naa suñu dëkk léegi loolu mooy li aaju ci dami ad-damaa'irul muttasila yi nga xamante ne nii dañu taqaloo pour def benn résumé bu ndaw kon damaa'irul muttasila yi dañuy gis ne dafa composé wu damir rek buñ jëlee dañ ne woon damir ak damaa'ir dafa tax dafa composé wu ci ñaari branche muy damaa'irul ad-damaa'irul muttasila yi nga xam ne dañu taqaloo ak dañuy taqaloo ak noo bi wala dañuy nekk ci biir affaire bi nga xam ne dañuy leen di gis ñu nekk ci biir verbe bi wala nom bi wala sujet léegi mu am ab damair loolu mooy première branche ci damair mu am beneen branche mooy ab damairul munfasila yi nga xam ne dañuy tàqale ko ak nom bi wala ak mot bi wala ak yi ñu nekk léegi loolu mooy deux branches yu mag yi léegi bu ñëwee bu njëkk bi ñu gis léegi muy ad damairul muttasila ad damairul muttasila nga xam ne dañuy taqaloo ñoom ci biir dañu diviser wu en deux muy damairus sarf ak damairul la yoo xam ne mooy ñaari tableau la def ak damairul damairu sarf yi nga xam ne ci conjugaison lañ leen di fekk yooyu lañ gisoon ne ci biir verbe yi <coughs> nga xam ne comme bu ma nee euh, faaltu bu dee maadi faalta faalti yooyu nga xam ne ta ti tu yooyu nga xam ne yooyu ak dama yooyu damir la yoo xam ne conjugaison bi moo waral ñu nekk fi nga xam ne dañuy taqaloo ak verbe wala ma ne faalu akalu sharibu ainsi de suite ou yooyu di xëcc waaw yooyu di xëcc yooyu ay kon ay kii lañ damir lañu yoo xam ne sarf lañ yoo xam ne ci biir moo naan dañ leen di fekk ci mudaare comme bu ma nee euh, euh, kii tashrabiina yaa boobu ci ii na nga xam ne lii ma wax ni mudaare la anti mais dañ ko ciy fekk comme niñ koy fekkee ci amru comme bu ma nee udxulaa alif boobu di xëcc laa bi nga xam ne yooyu yëpp sarf moo leen tënni moo leen tax ñu ñëw loolu dañ leen naan damairu sarfi léegi beneen partie bi mooy damairul muttasila ba léegi ñu ngi ci damairul muttasila yi nga xam ne moo tax da ngay dégg damairul muttasila bi fi'l mooy yi nga xam ne dañuy ñëw takkaloo ak fi'l bi mais du affaire sarf cette fois-ci ndax yi nekk am na benn affaire boo xam ne mën nga koo jàpp ngir mën a décomposer ñaar yi ñuy wax mooy damairu sarf ñoom ay sujet la ñuy doon bu ma nee bu waa boobu di xëcc buubi sujet la akal tu tu boobu noonu sujet la alors que bu ma ñëwee ci damairul muttasila bi fi'lin yi nga xam day taqaloo kii bu ma nee comme darabahu hu boobu complément d'objet direct la voilà walla loolu mooy bu dee ci verbe la wala damair muttasila bi xarf aw bi xarfin la wax comme anhu yi alayhima hima yooyu hima hu boobu yooyu ñoom ay damair muttasila bii ci xarf bu bii nii ma mujjee xarf bu dee akala hu hu boobu ci verbe la ndax akala verbe la moom la taqalool wala boog ci tuur aw bi ismin comme bu ma nee kitaabahu muallimahu mooy muallimuhu mooy profam muallimuhum seen prof wala yu mel noonu hum yooyu nga xam ne muallim noo la mais am damir ñëw taqaloo moom léegi loolu mooy damairun muttasila yi léegi nag mu des beneen grande branche bi nga xam ne mooy ad damairul munfasila ñaari façon damir bu ngeen fàttale ko moom lañ waxoon mooy damir yi nga xam ne dañuy taqaloo ak yi nga xam ne dañuy taqale ko ak liñ leen di booleel mu ne ad-damaa'irul la muy deuxième partie bi mooy damir yi nga xam ne dañuy taqale ko duñu taqaloo comme yiñ gisoon ci kaw la ci ittisaal la jóge mooy lu taqaloo fii nag ci infisaal mooy loo xam ne day taqale ko ittasala ak la wute nañu ittasala mooy jokkoo na relier lié la mooy loo xam ne dafa détaché wu ci affaire bi complètement bii day indépendant alors que yële dañuy taqaloo bu nekk day day dépendre ci beneen bi kon at-tamaa'irul munfasila yi nga xam ne dañuy tàqale ko mu ne al mufrad comme tableau yi mu defoon comme yi mu defoon ci kaw tablo yi nga xam ne day def mufrad indi ay huwa prono yi personnels yi huwa hiya anta anti ana musanna al mu def huma huma antuma antuma nahnu aljamu mu def hum na antum na ak nahnu yii nii <coughs> ñooy damair almunfasila yi nga xam ne euh, bu ma nee ana ana mooy dama ne ana ba pare dóoru indi verbe taqaloowuñ ci dara ana ra'aytu mooy man gis naa mooy bu may bind ana bi ak ra'aytu bi duñ taqaloo anaa bi daa nekk fële indépendant ci raaytu bi mooy taqaloowuñ looloo tax ñu naan leen ad-damaa'irul munfasila yi nga xam ne dañuy tàqale ko yii ñooy pronoms personnels yi comme ana anti tamit noonu anti ra'ayti laay wax ainsi de suite anta anti hiya huwa huma huma antuma antuma mooy boo leen di conjuguer ci biir conjugaison ñoom du ñu taqaloo comme bi may wax ci français je mange je ak mange du ma leen boole du bu ma leen di bind duma leen coller le fekk que wuñu moo tax ñu naan je kon damir muttasil la pronom personnel la damir la boo xam ne mun munfasil la du taqaloo ak mange moom lañ am fii huwa akala huwa daa nekk fii la nekk fii léegi yooyu mooy damir muttasila yi mun munfasila yi nga xam ne ñun sax gisoon nañ leen bu yàgg ñoom la njëkk a gis muy les pronoms personnels léegi mu am yeneen façon damair munfasila yoo xam ne du taqaloo ak kii bi euh, mooy al mufrad mu def al mooy singulier al musanna duel duel al jamu pluriel comme bu ma nee iyaahu loolu day nekk complément d'objet direct comme buñ naan ci alxuraan iyyaka na'budu iyyaaka na'budu bu sama borom subhaanahu wa ne iyyaaka na'budu mooy yow dongu na'budu la ñuy jaamu kan la suñu borom la ñuy wax lañuy wax foofu di ko bàkk ka kañ iyyaaka yow dongu na'budu mooy iyyaaka ak na'budu nga gis ne dañoo nekk loo xam ne dañu séparé wu iyyaaka dafa nekk ne na'budu nekk nii mooy iyyaaka na'budu ma ne iyyaaka a'ni bu comme bu ma ñëwoon di xuloog benn waay wala benn waay ma ne ko yow xoola li nga def mu tourné ne ma e koy wax ma ne ko iyyaka ani yow laay waxal laa wax comme loolu mooy dama ne iyyaka ba pare ne ko ani yow yow laay waxal mooy yow iyyaka ni ma koy bind ma koy bind mu nekk à part ani nekk fee kon mufrad yi nga xam ne mooy singulier yi damair yi nga xam ne fas la nga xam ne dañuy tàqale koo dañuy nekk fee kii leneen li nekk fee mooy iyaahu yay ay complément d'objet direct la iyaaha iyaaka iyaaki iyaaya léegi nga ñëw ci duel comme yi ñu joxe léegi ci iyaa yi ba léegi nga ne iyaahuma mooy ñaar ñu jigéen iyaahuma ñaar ñu góor iyaakuma yéen ñaar ñu góor ñi may waxal te ngeen nekk nii tiim ma ma tiim leen iyaakuma yéen ñaar ñu jigéen ñi fi nekk may wax ak yéen ngeen tiim leen ma tiim leen wala iyaanaa ñun mooy ñun lii wax naa la fii nii yépp ay complément d'objet direct lay doon walla ma ne iyaahum bu dee jamaa pluriel iyaahum ñoom newuñu fi comme bu ma nee iyaahum aani ñoom lay waxal ñoom ñi fi newul comme ma wax leen leerul ñu ne ma taqsudu man comme ma wax benn wax waa ji ne ma taqsudu man fii euh, man taqsud mooy kan nga kan kan nga jublu ci sa wax ji ma ne iyaahum ñoom ñoom ñi fi newul ñoom laa jublu comme iyaahum jamo boo xam ne il avec s lañ iyaahunna mooy ñoom ñu jigéen ñi iyaakum ño yéen ñoom yéen ñi ñu góor ñi na yéen ñii ñu jigéen ñi naa yéen mooy ñun mooy ñun léegi loolu ci gàttal mooy ñaari tableau yi nga xam ne ñoo kon damaa'irun munfasila yi tamit yii la mooy pour récapituler ci damaa'irun munfasila yi mooy yi njëkkoon a gis nga xam ne ñoom lañ doon wax des pronoms les pronoms perso personnels personnels ana anta anti huwa hiya huma huma antuma antuma antum na na hunna nahnu ak ay huma huma yooyu noonu ñooy damairul munfasila yi nga xamante ni ñoom dañuy nekk ci biir conjugaison moo tax yii nag ci biir verbe bu la neexee nga def ko ci kanamu verbe bu la neexee tamit nga dindi ko par exemple en arabe Euh, obligé woo à chaque fois nga naan ana daxaltu bu la neexee rek nga ne daxaltul bayta dugg naa ci kër gi nga bañ cee dugal ana bu la neexee nga ne daxaltum fil madrasati yéen de dugg ngeen ci doo dugal bu la neexee nga bañ a dugal antum daxaltum mu la neexee nga bañ koo dugal mooy yooyu noonu noonu ay antum dama yooyu damairun munfasila la nga xam ne dañoo taqaloo dañoo taqalikoo ak verbe bi nga xam ne dañoo antum daxaltum léegi mu am yeneen ginnaaw pronom personnel yi yoo xam ne ñoom ay complément d'objet direct ay iyaahu iyaaya iyaaha yi yu njëkk yi iyaahu ak iyaaha ñooñu ay absent lañ ak iyaahuma ak iyaahuma ci duyal yi ak pluriel yi iyaahum ak na yooyu boo gisee yooyu yépp mooy ñi fi nekkul iyaahu mooy moom mi fi nekkul iyaaha te muy góor iyaaha moom mu jigéen mu fi nekkul iyaahuma mooy yée ñoom ñaar ñu jigéen ñi nga xam ne nekkuñu fi iyaahuma ñoom ñaar ñu góor ñi fi nekkul iyaahum ñoom ñu góor ñi fi newul iyaahunna ñoom ñu jigéen ñi fi newul léegi bu dee côté bi nga xam ne almuxaatab ñi may waxal comme bu ma nee iyaaka man wax iyaahu ndax ma ne iyaahu mooy newu fi hu day tekki ku fi newul mais bu dee ki may waxal fii la ne iyaaka iyaa ki mooy bu dee jigéen la iyaa kuma ñaar ñu jigéen iyaa kuma ñaar ñu góor iyaa kum yéen ñu bari ñu góor iyaa kun na yéen ñu bari ñu jigéen bu dee nag man miy wax nga xam ne day nekk bu boobaa iyaa ya ya bi man la ak iyaa naa mooy bu dee ñaar lañ ko man a kenn bu ñuy wax naa tamit laa wax ndax nu laa utiliser mais deux lañ bu dee tamit ëpp nañu deux tamit iyaa naa rek laay wax mooy ne ëpp nañu deux mais ñooñu naa la ñuy utiliser comme ni nga xam ne ci duel nax nun ak nax nu rek ngay wax bu dee man maay wax nuu moom ci arab deux nuu moo am mooy nuu boo xam ne ñaar lañu wala nuu boo xam ne ëpp nañu ñaar am na nag beneen nuu comme nuu majesté comme niñ ko xamee ci alxuraan euh, tamit nga xam ne nuu la bu ñu xam ci français tamit euh, ak langue yépp daanaka en tout cas wolof ak yooyu nga xam naa ne am na ci kon xam naa bii di ñëw nag pour bii di ñëw xam naa dañuy fexe ba ñu guddal ndax xaw na xaw na dans tuuti kon daal bu ñuy jàpp pour récapituler dañuy jàpp damaa'ir yi mooy dañuy jàpp ne damaa'ir yi dafa am ñaari façon mooy pronom yi dafa am damaa'ir muttasila damir yoo xam ne day taqaloo yii taqaloo ak damir yoo xam ne munfasila damaa'irun muttasila ak damaa'irun munfasila damaa'irun muttasila première yi cas bi mu ko bi mu ko euh, ne mooy boo xam ne day nekk ci biir verbe bu dee dañ koy conjuguer yooyu noonu comme yi ñu gisoon yi ñu joxoon exemple jarul ñu ci ñëw comme dañuy récapituler dañuy récapituler yooyu noonu ay sujet lañu mu am damair yoo xam ne muttasi lañu muttasi la lañ mais bi fin lii dañuy taqaloo ak fin la comme nga jël fin la bu la neex nga yokk ci ay hu huma hum hunna kuma kum kunna comme bu dee duyal duel ñaar ñu fi nekkul nga ne huma huma bu dee jamoon nga ne hum hunna yokk ko ci verbe yu comme akala akala aka akala wala daraba nga ne daraba huma daraba dara daraba hum daraba hunna wala bu dee ñu fi nekk nga ne daraba ka ku góor ba kii ku jigéen daraba kuma duel ñu góor ñu fi nekk wala ñaar ñu góor wala daraba kuma ñaar ñu jigéen wala daraba kum ñu góor ñu bari ñu fi nekk wala daraba kun nañu bari ñu fi nekk ay jigéen bu dee man mi wax ma dara ba nga xam ne boobu day nekk dara ba nii yaa boobu di xëcc nga xam ne man la concerne wala daraba naa dóor nañu bu dee ñaar lañ wala daraba naa ëpp nañ deux loolu kon mooy damaa'iru muttasila yi mun munfasila yi nga xam ne mooy day tàqale ko mooy pronom personnel yi ñu gisoon ay ana anta ba ci nahnu ay iyaayaa iyaahu iyaahuma iyaakum iyaakunna ainsi de suite yooyu ñooy damaa'ir yi incha allah kon bii di ñëw pour bii di ñëw dañuy def tamrin mooy exercice bi exercice bi dane bayyini damaa'ira fil jumali taaliya leeralal damaa'ir yi mooy pronoms yi ci téer ci euh, phrase yii di ñëw mu ne première phrase kataba katabal awlaadu ad-duruusa wala nga ne katabal awlaadu duruusa wa xafiduuha kataba bind na al awlaadu gone yi ad-duruusa leson yi wa xafiduuha te ñu mokkal ko ra'aytuhu moo loolu mooy première phrase bi beneen phrase bi yii dane nga wane ci ana lan mooy damair yi nekk ci fii katabal awlaadu ad-duruusa wa hafizuha deuxième phrase mu ne ra'aytuhu huwa wa asdiqaahu fil xadiiqati fa sallamtu alayhim ra'aytuhu gis naa ko huwa moom wa asdiqaahu ak ay xaritam fil xadiiqati ci jardin bi fa sallamtu alayhim ma leen kon loolu mooy exercice yi incha allah mooy leeral ana lan ci biir ñaari phrase yi ana lan moo ci damaa'ir yi xam naa kon ñu yem foofu incha allahu taala ba beneen yoon ñu fexe àggale wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun